ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci fatxu makka muy ubbi gi aleyhi salaatu wassalaam daldi ubbi makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima agsi woon nañu ñu ngi woon ci riwaaya imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi aleyhi bi nga xam ne defoon nañ taxriij bi walillaahi alxamdu walminna mu doon wax ci yoon bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jóge Medina di dem Makka li li fatxi albaladi li fatxi albaladi alxaraam ngir ubbi fa nga xam ne mooy Makka bim ñëwee ba ci yoon bi ci bërëb buñ naan niiqil uqaab nekk diggante Makka ak Medina mu ne fa la dajee ki nga xam ne mooy Abu Sufyaana ibnul Xaaris bini Abdil Muttalibi ak Abdullah ibn Abi Umayya ibnu abi umaya radiyallahu anhuma ñu ñëw bëgg a dugg ci moom mu bañ ñu jaar wax ko yaay mu salama yonent bi aleyhi salaatu salaam ne leen noonoo la xaajate lii ilayhima ñu soxlaw ma leen gisoon nañ ne finalement mujj na leen nangu nangu leen seenu mu accueillir leen ba ñu tuub gisoon nañu tarjama seydina abu sufiyaan ibn alxaaris ibn abdilmuttalib nekkoon <clears throat> doomu bàytixu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di alxaaris ibn abdilmuttalib ci jataay bi weesu nag gis nañ tarjamaam waaye temps bi dañoo njattoon moo tax euh, dugguñu sax ci lu bari ci bayt yi nga xam ne moom la defoon doon ko martial yonent bi aleyhi salaatu wassalaam selon imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi eh, nga xam ne mu ngi ko commencé woon naan moom seydina abu sufiaana ibn alxaaris ibn abdilmutalib radiyallahu taala anhu wa ardaa ariqtu fa baata layla laa yazulu ariqtu fa baata laylii laa yazuulu wa laylu axil musiibati fiihi tuulu ariqtu fa baata laylii laa yazuulu wa laylu axil musiibati fiihi tuulu wa as'adani al-bukaa'u wa daaka fiimaa usiiba al-muslimuuna bihi qaliilu faqad azumat musibatuna wa jallat ashiyata qiila qad qubida rasulu faqad nal waxya wattanziila fiinaa yaruuxu bihi wa yagdu jibriilu wa daaka axaqqu maa saalat calayhi nufuusul xalqi aw kaadat tasiilu nabiyun kaana yajilu shakka cannaa bimaa yuuxaa ilayhi wamaa yaquulu wa yahdiinaa falaa naxshaa dalaalan calaynaa warrasuulu lanaa daliilu falam nara mislahu fi nnaasi xayyan walaysa lahu min almawtaa cadiilu afaatimu in jazicti fa daaka cudurun wa in lam tajzacii fa huwa sabiilu facuudii bilcazaa'i fa inna fiihi thawaaba allahi walfadlu thawaabu allahi walfadlu aljaziilu facuudii bilcazaa'i fa inna fiihi thawaabu allahi walfadlu aljaziilu waquuli fi abiki wala tamalli wahal yajzi bifadli abika qiilu fa qabru abiki sayyidu kulli qabrin wa fiihi sayyidu nnaasi rasuulu loolu la mooy bayt yi nga xam ne moom la way moom Abu Sufyaan ibn al Haaris ibn abdil muttalib bi yonent bi alayhi salaatu salaam àddina mu ko ci jooy di ci wax ay li nga xam ne moo dal keroog musiba gi dal jullit ñi ñu waxaat ko beneen yoon après ñu firi ko mu ne araqtu fa baata layli laa yazuulu wa laylu axil musibati fiihi tuulu wa as'adani al-bukaa'u wa dhaaka fiimaa usiiba al-muslimuuna bihi qaliilu faqad 'azumat musiibatunaa wa jallat 'ashiyyata qiila qad qubida ar-rasuulu faqadna al-wahya wat-tanziila fiinaa yaruuhu bihi wa yaghdu jibriilu wa daaka axaqu maa saalat calayhi nufuusul xalqi aw kaadat tasiilu nabiyun kaana yajlu shakka cannaa bimaa yuuxaa ilayhi wa maa yaquulu wa yahdiinaa falaa naxshaa dalaalan calaynaa warrasuulu lanaa daliilu falam nara mislahu fi nnaasi xayyan walaysa lahu min almawtaa adilu afaatimu in jazati fa daak in jazati fa daaka cudurun wa in lam tajzaci fa huwa sabilu facuudi bilcazaayi fa inna fiihi thawaabu allahi walfadlu aljazilu waquuli fi abiki wala tamalli wahal yajzi bifadli abika xiilu fa qabru abiki sayyidu kulli qabrin wa fiihi sayyidu nnaasi rasuulu kon seydina abu sufiaana ibn alxaaris ibn abdilmutalibi radiyallahu taala anhu wa ardaa keroog bi ko xabaaru génn àddina yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dikkee mu ne ariqtu fa baata layli laa yazuulu wa laylu axil musibati fiihi tuulu mu ne ariqtu werek cekk naa ariqtu ak werek cekk moo ma dal mooy insomnie bi ñu ma ko yëgalee xabaar bi manumaa nelaw waay waay araqtu samay nelaw naaw na fu may jëleeti nelaw man abu sufyan ibn al-harith ibn abdul muttalib radiyallahu anhu ba ma werek cekkee nag amatumay nelaw ndax musiba biñ ma wax fa baata layli sama guddi gi nag bon mujje laa yazulu waay waay guddi guddi du jeex xam nga boo nee ci coono dangay foog ne surtout danga naan dox heure bi day gudd ci yow bu dee lu neex nag day mel ni mbir mi dafa gaaw ay way jële c'était des moments de bonheur mais dafa teel a jeex mais boo nee ci coono dafa mel ni éternité la waaw gis nga bu la exemple ci yu metti yi mën a dal nit bëñ buy metti dalee guddi laa ilaha illa lu ne nga def ko jëli xorom teg ceeb lu ne nga def ko teewul mbir yi di gina di tëgg gis nga guddi bu doon sax quatre heures la dal léegi fajar jot du matin mbir mi day mujj gudd lool waay ci yow ndax ndax ndax coono yi moo tax mu ne ko mu ne ariqtu man nag looloo ma dal damaa were ceek insomnie rek ceek mooy insomnie ci wolof fa lii sama guddi gi mujj nekk laaja yazul waay waay bi jeex waay waay une longue nuit waay walaylu axil musibati fiihi tuulu waaw mooy li ma doon wax gis nga gudd sama mbokk yow sama mbokk gis nga guddik musiba bu la dalee mooy guddi goo xam ne musiba dala cee dal waay waay fiihi tuulu ak ay nangoo gudd ak ak gudd waay lay àndal mooy bu la musiba dayee ci guddi nu guddi gi gàtt gàtt dangay naan waay waay affaire bi gudd na wa as'adani al-bukaa'u wa dhaaka fiimaa usiiba al-muslimuuna bihi qaliilu mu ne nag finalement lenn rekk a ma dese woon waaw te bu ma manee moo ma ca laa saak texe mooy jooy yi waaw moo ma bukaa yi de di jooy yi mooy li nga xam ne as'adani moom moo ma moom moom daal moo tax ma man a tenir waaw moom daal jooy yi daal laa nee woon ku musiba dal gu toll nii waay waay sama jooyi keroog yi euh, euh, euh, texeel nañu ma wa daaka fii ma usiba al muslimuuna bihi qalilu may jooy mooy ndax fii ma ndax li nga xam ne ci biir li nga xam ne usiba al muslimuuna usiba moo dal al al muslimuuna jullit ñi bihi qalilu waaye nag sama jooy yooyu lu néew la du dara ci musiba bu mag gi nga xam ne moo dal jullit ni keroog mooy sama jooy yooyu boo ko méngaleeg musiba gi lim toll nee du ci dara non lool kay lool kay jooy jooy yi du ci lenn boo ko comparé li ñu dal du dara mu ne faqad azumat musibatuna wa jallat ashiyata qiila qad qubida rasulu mu ne faqad dëgg-dëgg azumat màgg musibatuna suñu musiba wa jallati tay rëy na ashiyata ngoon gañ xam ne calan ñu yëgal qiila bañ ngoon nga xam ne yëgal nañ wax ñu ne qad qubida rasulu daal dina yonent bi aleyhi salaatu salaam génn na ay way keroog la suñu musiba daal di màgg ndax mooy musique gi gën a rëy bu ma sa dal ci julli ñi waaw mooy génnu àddina yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne faqadna alwaxya wattanziila fiinaa yaruuxu bihi wa yaghduu jibraylu mu ne faqadna alwaxya ci génnu àddina moom aleyhi salaatu wassalaam waay waay wax bi nga xam ne moo doon jóge ci asamaan si di ko dikkal ñàkk nañu ko keroog ak liñ doon wàcce ci moom di alxuraan mooy keroog la jeex dakk waaw ci suñu biir ni nga xam ne dañ doon toog aaya yu bees yi di ñëw ay at ay at di wàcc lool de keroog la jeex nga xam ne ta wax yu boobu bu doon ñëw nga xam ne ki ko doon indi yaruuxu bihi wa yaghdu jibrilu ki xëy di gontu di ko ëndi si mooy seydinaa jibril alayhi salaatu wassalaam léegi loolu dakk na faqat naa ñàkk nañu ko mu ne wa daaka axaqu maa saalat alayhi nufuusul xalqi aw kaadat tasiilu mu ne nag ñàkk gi ñu na ñàkk yonent mi alayhi salaatu wassalaam jooy yiñ ci jooy ak li nga xamante ne li ñu ci def yëpp loolu mooy li gën a yeey loo xam ne bakkan yi euh, da ciy tuuroo waaw walla boog muy waaj a tuuroo mooy ne euh, mooy këne loo luñ ci defoon keroog kiy jooya bu jaroon bakkan yi tuuru sax jaroon na ko mooy li ginoo na ci loolu lu bakkan lakkat bakkan tuuru wala mu doon waaji tuuru waaw nabiyun kaana yajlu shakka fi anna bima yuha ilayhi wa ma yaqulu mu ne ndax ki ñu ñàkk nag nit du ñàkk ku mel ni moom a ah, mukk koo fi dégg muy triste triste wala sax mu nekk koo xam ne dafa réel ak triste sam dafa dafa nekk loo xam ne lu lu lu lu dëggu la yëgal ne ka ñàkk ak ku man di doon bu ñàkkoon àddina beek la ci biir ak ñi fi masa jaar ñépp eh, wëllif yonent yonent bi aleyhi salaatu salaam bokkul ci ñoom loolu loolu garaawul waaw loolu yépp garaawagul mais li garaaw moom non musiba gi mooy gi ñu dal nii non bii moom mooy mooy mooy bi nga xam ne mooy nag ñun bi ñu dal moo tax mu ne nabiyun ndax moom ab yonent la boo xam ne kat alayhi salaatu wassalaam kaana yajlu shakk an naa da dindi di dàq di soril di dindi ba set wecc ci suñu xol yi ashakk sikki sàkk an naa mu wëllif ñu waaw ndax xam nga nit lu muy sikki sàkk mooy amu ci lu ko leer mooy amu ci lu ko leer moom nag moo ñëw bi mu ñëwee la la la sikki sàkk te jëxlu réer ignorance mhm. la ignorance tegu nëre sikki sàkk tegu nëre moo lu leer nàññ la indi waaw yoo xam ne layluhu layluhu kanahaare mu bàyyi fi yoon woo xam ne guddi gi comme bëccëgam ci leer moo tax keroog mu ne woon ca ca ca bam naa ndax jot ndax ndax matal naa ñu ne ko waawoo matal nga de mu ne kon nag ku jot na nga jottali ku jotul woon kon mu ne nabiyun ki ñu ñàkk yonent la boo xam ne alayhi salaatu wassalaam kaana nekkoon na yajlu doon leeral li nga xam ne sikki sàkk la waroon a doon da koy leeral mu leer waaw bindi fi sikki sàkk ji mu lekk yaqin gu leer naññ ñuy jaamu suñu boroom ala bayyina ci lu leer naññ amul ay defe naa gis naa nit ñiy def yaakaar naa waswaasu shaytaan yi du la yàqal sa jaamu yàlla waaw bi maa yuuxaa ci li nga xamante ne nan la ko dunde ci wahyu li nga xam ne moom lañ doon ko wahyu di ko révéler ilayhi ci moom wa maa yaquulu mooy alxuraan wa maa ak li nga xam ne moom la doon wax mooy xadiisa mi loolu nag dañu mooy sikki sàkk lëndëmu àddina gi ñu ne nga xam ne ku waxal yàlla xam ne moom lëndëm gi mu lëndëm àddina gëñ naa lëndëme nii pas da ñëw naan non tey la gën a leer parce que lumière yi léegi sax nee nañu euh, daanaka terre bi gis ciel bu normal daanaka ñi ko am bariwul presque vingt personnes de l'humanité vingt pour cent de l'humanité ñoo ko am woo xam nga ne yooy taxul leeru lampe led yi taxul ñuy wax ñun li ñuy wax mooy lëndëm gi nga xam ne moom la ñuy wax mooy lëndëmu xol yi lëndëmu jikko yi ñi nga xam ne ñoo naan les modèles les dirigeants du monde ñoo gën a basse en général ci boo seetloo ñoom ñooy def yi gën salte ci yoo xamante ni même ñi ñuy administrer bari na ci ñoom yoo xam ne duñu ko def waaw nga gis société yoo xam ne moom c'est des sociétés perdues sociétés yoo xam ne vraiment no amuñu amuñu jikko amu fa benn valeur bu baax amu fa dara moom daal lenn la lu waaye comme jën yi la rek ci biir ku man sa moroom dumbo bu baleen bi eh, jàppee baawu jën yooyu seex ñoom ñépp waaw ku man sa moroom daal duma la mooy léegi nan laay amee nu may ñàkke loolu nu may amee grawul mooy nu ma ko amee baax na waaw alal ji nga xam ne mooy ji dagan mooy ji mooy ji xaram mooy bi tegoogul sama loxo fekk tegu na ci moom ak num ci man de tegoo dagan na loolu lépp muy ay lëndëmi xol iñaan yi iñaanante yi liggéeyante yi soxorante yi lëndëmu xol yooyu lëndëmu xol yooyu albaghdaa u bañante jalousie ci yoo xam ne teguwul fenn ndax diw yàlla defal na ko xéewal nga yàqal ko dundam ndax lan ndax bëggoo kenn kenn tane la lëndëm yooyu noonu nga xam ne ñun moom ci lañu ne bi ci patauger ci ci ci marigot yu salte yooyu ci fos septique yooyu ñu ne yu jikko yu ñaaw yooyu nga xam ne ci lañuy lab di ci nuur tous les rawatina ñun worof buñ bëggee mu deñ du ay ay ay ay ay affaire yi ñuy def moo ñu koy may cérémonie sàngam am na ñu dem jaay fa daraa yu mag ay basin yu mag wan fa ne sol nañ ci yu bees yi génn sol fa ay kii yoo xamante ne lépp apparence kese la yor kurus gu réeréy ñépp naan diw kurusam yi alors que waxu ci leen na waaw waaw te loolu loolu xam nga loolu du léegi la xewa waxoon naa la fi sëñ Tuubaa bi mu koy dénoncé yooyu noonu ci Masaalikul Jinaan radiyallahu anhu loolu loolu kañ la tay la li bi doon wax ay du ci Masaalikul Jinaan waaw loolu may wax nii la la doon décrire gaa yoo xamante ne dara danga leen di gis foog ne ñii ñooy du ne waaw nga foog ne kii moom wa rubba shaxsin kat ala inda al-uyun ka annahu qutbu raha haythu yabin e, wasiituhu intashara fil buldaani wa huwa kal qirdi lada rahmaani loolu la suñ bi doon wax mooy lii may décrire léegi nag sauf que léegi làmbaay dafa gën a ñaaw mbir yi dafa gën a dégradé wu gën a graaw mu ne waru ba shaxsin qad ala inda al uyun bariwaana léeg-léeg nga gis benn waay boo xamante ne nii mais selon li selon nit ñi mais niñ ko jàppe waa ji ku sori la ci bët yi mooy waa ji wóor na bari na ci mbooloo buñ ne woon ku gën ci àddina bi gaa yi diw mii la moom la gaa dut ko baaraam ne moom la buñ ne ku fi ñu fi ëpp xam-xam nga gis ñu bari ne ñoom la ku fi gën sell ñu ne moom alors que mu ne gis nga waajoon wasituhu intashara fil buldaan ba pare en plus mu teg ci siiw siiwee loolu noonu ah mooy mbaax googu cellate googu mu siiw ko ci dëkk yi ci gox yi foo dem ñu naan diw kay sëriñ diw kay waay waay sëriñ diw sëriñ diw sëriñ diw moo yor mbir yi mooy boroom jamono lu nañu wax ko wasituhu intashara fil buldaani wa huwa ndekete moom réellement fa yàlla kal xirli mu ngi mel ni golool la dal rahmaani fa buur yàlla mu fees del la gérmani moo tax loolu du lu bees loolu la doon dénoncé li ko wax noonu li doon ko décrire loolu moo loolu dafa gën a garaaw léegi ñun ci ñun waaw mooy ndax jikko yu salte yooyu nag ak affaire camouflage yooyu di naxaate waaye ñooñu xamuñ ne moom kan la ñuy nax ñoom yuxaadi'uuna allaha wa wa rasula ñoom buur yàlla ak yonentam lañuy bëgg ndax ci noonu ay apparence yu ñuy wan nit ñi ngir ñu leen di jox la teg leen fu kawe bëgg xam xubbu jaax goog tamit bëgg bëgg dayo waaw daraja bëgg daraja waaw bëgg ko darajaal fu mu nekk conférence bu mu dem sax njaboot mbooloo bu mu dem bu ñuy sant tudd ñu ko keroog la fay gëj mer jaral na koo jóg ci saa si ànd ak gàngoor bu mu ànd génn ndax ñi joxuñu ko dayoon bu dugg see sax nga gis ñenn ñi bëgg ñu tudd ne dugg si na waaw bu ñu ko tuddul gaa yi mer moom it mu mer mooy jikko yu saltaw te ne kook mooy yar nit kook kan la mën a yar kooku moom moom waxuma la dara taalibe bakkanam la waaw taalibe bakkanam la wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawaahu wa kaana amruhu furta suñu boroom waxoon na yeneen ci ma bu ko topp koo xam ne sa taalibe bakkanam la yëgadi ci mbiru borom bi xolam leneen a ci ne ya mais buur yàlla amu fa place amalu ko fa lenn bokkul sax ci programme mu ne ko mel noonu ko topp bakkanam mu nekk taalibeem moom boo ko doon misaal dafa jël baat bi takk ci baat takk ci buum jël bakkanam jox ko ne ko wommat ma fu la neex jëme ma kooku kooku ñuy wommat ku ñuy wommat nan nga mën a jiitu nan nga mën a wommataate man da nekk ku ñuy wommat doo wommate moom ki koy wommat sax du ku baax bakkana ma ko wommat mu bëgg a wommat jaa ay taalibiin moo tax ñoom nag ku leen ci génn mooy ñu sincère bu ñu sincère moom taalibe yi bu ñu sincère buur yàlla dina leen wan ak keneen ñu ba fi waaj yi ndax moom euh, bu ñu ko bu ñu ko toppee ci noonu dallun mudill la dafa sànku da day sànkaati mais bu ñu sincère te yàlla taxoon ñu jóg buur yàlla mi taxoon ñu jóg dina leen fegal ayum ay ayam te dina leen daj euh, dajale koo xamante ne mat na li ñu doon ut ñoom bu ñu bëggee nag gis ni jikko koy salte yooyu nga xam ne ay fii moo tax gars yi dañoo tardé. ay kii way on va rédiger un règlement intérieur l'éthique de l'entreprise et que l'éthique de yooyu noonu taxawul fenn yooyu moom xanaa kay daa man da ñàkk gars yi di ko bind rek. mais teewul gaa yi dool loolu gaa yi dañ koo dañ koo xamul sax faale wuñu yooyu ay ét ay lëti yooyu ma ne en tant que jullit ni ngay def ak monde bi yépp ku ku faar yi ñépp buñ bëggee jub dañuy tegu ci yoonu yonent bi alayhi salaatu salaam loolu kese la yar seen seen seen bopp yar seen bopp loolu képp la ku gëm yàlla gëm bis penc da ngay bëggal sa bopp sa mbokk li nga bëggal sa bopp yow boo ñëwee bay liggéey nit dangaa war a taxaw xalaat ne mais man est-ce que bëggoon naa ko ma liggéey ah, kon nag xadiis bi ne la parce que bëggaloo bëgg li ma digal nga bëggal sa mbokk li nga bëggal sa bopp ma demee bay ndax lu am ma ne waa man bu bëggoon naa ko ma iñaani ma ne déedéet noonu ngay def par ndànk ndànk nga dem ba jikko yoo jeex ci yow mais loolu du ay bind ay étiquette ay conférence sur l'éthique on va appeler des des des spécialistes ah, ah, ah, yu mel noonu yooyu moom da ngeen ci gouffre financier la da ngeen ciy dépenser des millions voire des milliards te li ngeen bëgg faj du faj tey la jikko yi gën yàqu tey la nit ñi gën yàqu boo ko bëggee yooyu dem mooy na ngay def li Abu Sufyaan bi al-Haaris mii wax li mu ne nii yonent bi aleyhi salaatu salaam doon dindee di leeral sikki sàkk yi ba mu jóge fi dañ ñu nekk ci leer ci lam na ko doon defe mu ne bii maa yuuhaa ilayhi wa maa yaquulu yonent bi aleyhi salaatu salaam ni ko doon def moom nabi boobu nga xam ne kaana yajlu shakka anna nan la ko doon defe bi maa yuuhaa ilayhi wa maa yaquulu ci alxuraan la ko doon jaare ak li nga xamante ne mooy xadiisam yi yi mu doon wax loolu mooy ñu nit buñ bëggee il faut ñu jaar foofu mais <laughs> malheureusement gars yi booy wax yii sax dañ naan xoolal ma saa yi nag sincèrement il est il est ringard quoi saa yi il est d'une autre époque xoolal ma rek saa yi ñu man maa ngi foog ne li muy wax nii wax bon vrai c'est vrai bon nañ feebar yooyu am nañ ko maa ngi foog ne lu ne lay wax waxul euh, convoquons les philosophes les les beaux-parleurs les les les les kii les sage ñu wax ñu lan mooy éthique wax ñu lan la nit ki comporté woo la vie sociale nan lañ koy defe un joxuñu lool ma ne la gis nga yooyu noonu ngeen di ray seen bopp laa wax di ci defi colloque di ci luubal ay xaalis yoo xam ne bu ngeen ko defoon ci mbay mi mu dox ngeen di lekk ngeen di bay di dunde ngeen bàyyi di jëlee ak ah, ceeb ca Asie di ko indi seen fii ñu leen di rey yooyu noonu bu ngeen jëloon gis nga façon xolku caaxaan yooyu façon organisme yooyu noonu bu ngeen ko luubaloo bu ngeen ko dindi woon def ko ci mbay mi te doxal li ma leen wax léegi ngeen gis différence mais kenn mais <laughs> loolu la mooy nit ñi ak ni ñuy gise bokkul ñoom dañ naan la toppal fa ah xoolal ma waxoon ju tardé ji rek il est vraiment en retard alors que ñoom xamuñ ne ñoom ñoo kan na su ñoom ñoo départ ñoom ñoo nekk en retard waaw ndax xeet wi ku ko doon wax imaam Maalik rahmatullah alayhi eh, eh, nan la ko formuler woon waay du texe eh, bon aw kamaa xaala jàppatuma expression bi exactement lu dul jaare ko ci li nga xam ne ñuy jiitu woon fi ñu jaaroon ba texe bu ñu bëggee texe xeet mooy xeet yonent mi alei saatu salaam bu ci ñëw rek bu bëggee texe gis nga ña jiitu woon nañu texe woon foofu lay jaara te la waxoon nañ la Seydina Umar ibn al-Khattab lam doon wax Seydina Abu Ubayda radiyallahu anhu ne ko dinañu bu bés bu ñu bu ñu bàyyiwee li yonent mi alei saatu salaam li taxoon ñu màgg mooy li ñu li tax ñu jógee Eh, ci suñu situation bi ñu ne woon ñun jullit ñi ñun arab yi liñ neew woon nga xam ne peuple yépp ñu noggot fu nekk li tax ñu am izza googu man a man a am personnalité li ñu may personnalité nekk nit dëgg-dëgg mooy lislaam bés bu ñu ko bàyyee ngir leneen torox nañu Seydina <laughs> Omar radiyallahu anhu Allahu akbar kaana yara bi nuurillah kooku ci leeru yàlla la doon gise loolu gis nga loolu noonu mooñu dal fii mu ne eh, répertorier ñaata réewi jullit moo xew ak ban moo ci doxal li yàlla yàlla bëgg ci àddina bi ban limal ñaata lu dul koo ci gis constitution yaag yooyu yépp lan la ay Napoléon yu Napoléon yi lañ koy kalak ay yoo xamante ne gaa ay ay trois droit kii nu mu tudd spécialiste en droit constitutionnel la ñuy ut président bi it moom daanaka moo koy bind léegi ñoon corriger ku ko yokk ci kii yi xool nan la ñuy formuler affaire ñu def ko dóor référendum gaa yi voté ko buñ demee manquement du jeex nit koo xam ne dafa toog di xalaat mbindeef ni yow nan la mën a tërale mbindeef yi ay ay loi manu nekk yàlla mi leen bind bi mi leen sàkk ci dara bañ nekkul daa di leen yor rey leen war leen a dekkal xam fi la fañu la mais mi nga xam ne moo xam seen départ ak seen fin mais kooku kay moo mën a tëralal nit ñi te xam ne bind leen kooku kay mën a tëralal nit ñi xanaa waaye yoo xam ne moom lañuy doxe mais àddina bi waxuma la yéeféer yi de mais jullit ñi ci boppam boo leen teniree discours bi dañ naan waa ji il est devenu extrémiste c'est un taliban c'est un yooyu lañ lay wax ngir diaboliser la ngir diaboliser la mais loolu lépp mu ngi tàmbalee fan ci yar ci biir ci suuf famille bu nekk xoolal rek nan nga yare sa njaboot yow xoolal rek mais télé bi nga leen yare ñoomin Mickey ñoomin euh, Lusclarita mais ñooñ nga leen yare ñoomin Bart Simpson ñooñ nga yare say doom après yow loolu ana lanay lan moo ciy jullit ci loolu waaw ak tamit yaa une fête way seen yi gaa yi leen ci gën a ay ñu leen ci gën a ay bu fête jullit ñu jotee moom jarul leen sax poser journée surtout bu dee Europe ñoo xam ne moom mas naa ci gis koo xam ne moom jouru jouru lan la woon korite wala tabaski xamu ko woon xamul woon ni tey la ta loolu yàggul ah deux ans la deux ans doom ji doom ji moo ko wax doom ji moo ko wax doom ji ma ne moo ma ne moo ma ne kii laa it xaw ma lan la kii. Euh, mu ne ma ma ma ma xamu ko woon man maa ko wax maa ko ne kii ndax seen école xam naa dafa dajeek ay kii xale yoo xam ne xale yi te moom ñoom jullit la mais moom xamul woon ne sax korite xaw ma xam nga ku xamul bu doon korite xamatuma korite wala tabaski mais bu dee korite moom boobu moo gën a tee garaaw ndax loolu mooy kon euh, foofu moom bu fa xalaat koor moom ñoo xam ne xamuñ ne ginnaaw suba la korite mooy xam nga ne kooku wóorul moom te doom bi presque am na lan am na ay côté dix ans la xale boobu amoon la am dix ans wala huit ans dix ans yooyu mais xamul mu ne moom moo ko wax ndax seen école la dégg ñu koy wax mu ñëw wax ko yaay mu ne ko mu ne kii taa ans est-ce que c'est vrai muy demander ma ne laa ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaa lal ajab yaa lal ajab yaa lal ajab ku yéemu moom wallahi moo tax te laaj leen ñooñu laaj leen 31 décembre kañ la wala Noël wallahi man nañ laa wax kañ la feeti dina ruqey Pentecôte ak yooyu yëpp dañ koy xam nga ne loolu nga ne jullit la loolu foofu la mbir yi tàmbalee ci famille yi lay tàmbale moo tax ñëw fi di wax état yi kii yow li jëndil sa kër ba pare nga door a wax kenn régler sa bopp yow ci sa bopp sois responsable ba pare kon nag affaire yi lii Seydina Abu Sufyan wax ne yonent ma ne sa sa nii la leen doon def sikki sàkka yi neewoon lëndëm yi neewoon nii la ko doon yëkkatee nii la ko doon dindee mooy lan bima yuha ilayhi wa ma yaqulu ci li nga xam ne moom lañ ko doon waxyu ak li nga xam ne moom la doon wax mu ne wa yahdina fala naxsha dalalan alayna war rasulu lana dalilu mu ne wa yahdina yonent boobu sallallahu alayhi wasallam nga xam ne moom lañu tàgge dañu doon gindi fala naxsha dalalan doonu ñoon ragal ak sànkute noo réer xamuñu ko woon moom moom bi ñu newee ci moom te wax naa la kiy wax lii mooy kan Abu Sufyan ibn al-Harith radiyallahu anhu kaana min alabdi a'da'i rasulillah sallallahu alayhi wasallam nee ñi ginoon a tar noonoo yonent bi alayhi salaatu wassalaam laa ilaha illa allah te wa zulmi dhawil qurba ashaddu lan la ko waxati tooñu waaye jege ñaale yi ñoo gën a metti ñoo gën a metti gën a tar gën saf mooy ñi nga xam ne yow sa frère lañ wala sa sa sa mag walla sa soxna walla sa sa sa doom wala sa jëkkër walla ñooñu di la tooñ mais loolu moo gën a metti ab étranger di la tooñ ab étranger naan moom étranger moo ko kiiwee mooy waxuma par exemple man mu nekk Sénégal ak tubaab bi ma tooñ non mooy may Moussa Diop Thierno Diop ma di ma tooñ mais amuñu lien familial kooku moo gën a yee euh, moo gën a sedd que Ibra Diop mi nga bokkal ndey ak moom mu lay mu lay galgal di di di la teg dil loolu gën a gaaw Abu Sufyaan ibn al-Haaris dafa bokk ak Yonent bi alayhi salaatu wa ginoon a tar noonoo ci moom non seulement xare yépp nag la dem gis nga ay Badar ak Uhud ak yooyu yépp dem na ci ànd ak ko kuffaaru Quraysh ni ngir xeex yonent bi alayhi salaatu salaam mais gis nga bi mu tuubee li mu wax gis nga boo duggee lu moo tax leerul lislaam moo tax lislaam kenn du toog di ko xalaat naan nii la deme te duggoo ci fekk duggoo ci xamoo li ngay yëg li jullit di yëg moo tax jamais yow musiba yeeg problème yi xew yow ni ñu koy ressentir en tant que jullit akub yéefér man ñoo yem waaw ndax man ñoo yem hal hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun ñi xam seen borom ba di ko jaamu est-ce yem na ñi nga xam ne dañ koo xamul ba neen amul mais yemuñu bu problème ñoonu ñàkk a yem ci fépp la ci buy neex bonheur niñ koy bànneex niñ koy yëge du benn bonheurub yéefér day mujj nekk loo xam ne début bi dina commencer di neex mais bu yàggee day nekk loo xamante ne mooy bakkanam a koy laaj rek mu koy def mais amatu ci benn plaisir moo tax gis nga les les plus pervers yi nga xam ne ñoom topp ci prostituées yu mel noonu ak yooyu yëpp la ñuy def ci yéeféeree ñoom mooy gis nga dañuy yàgg affaire bi perversité lay doon même bu dee jullit nga ci boppam mel noonu yow jikko jooju moo lay dal. mooy ne final boo demee finalement da nga dootoo ci am benn plaisir mais il faut nga def ko pour satisfaire ton nafs sa nafsu moom sa bakkan ngir nga satisfaire ko mooy fekk defoo ko boo ko defee nag door a soulager wu fokk ma jël ne sët ne ne biteelu champagne bi fokk ma naan ko quoi te pourtant maroo defoo dara man nga ko naan ba dóor ko ci taabal ji mais doo yëg benn plaisir mais après comme ko dem ci ngay commencer ngir sa sa sa sa sa kii sa nafs nag door a dal ne la baax na voilà am naa la moo tax moo tax même bu dee bànneex ku reyal jullit ni mu koy yége ak yéeféer yem waaw moo tax waya diina yonent boobu sallallahu alayhi dañu doon gindi fala naxsha dalalan doonu ñu woon tiit waaw sànkute ci ñun alay naa ci ñun déedéet war rasuulu ndax yonent bi alayhi salaatu salaam moom lanaa dalilu moo doon suñu gin ku yonent bi alayhi salaatu salaam nekk sa gin no lan ngay sànkoo nan ngay tiite hein ku yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàpp ci sa loxo ne la wala mu ne la comme ni ko wax jullit ñépp la ko wax sans exception yo suñu boroom ci boppam moo ñu ko wax laqad kaana lakum fi rasulillahi sallallahu alayhi wa ci moom yonent bi alayhi salaatu salaam nekk na ci biiram ci moom ñeel leen uswatun xasana modèle royukaay bu baax ku yonent bi alayhi salaatu salaam nekk sa royukaay ngay jaar fi mu doon jaar looy tiit looy tiit doo tiit te doo sànku am na yoo xam ne nit ñi dañuy jàpp nag sànkute la mais yow doo sànku mais sànku woo na xam nga gars yi léeg-léeg yenn yi dañuy jàpp ne waa ji dafa ñàkkub yar alors que lool ci boppam nga def mooy ak yar mooy ay teggin ndax kat gars yi léegi dañuy lay bëgg ñëw dugal la ci giraawaal yi yow nga ne man duma ko def parce que lii bon charia bëgg ko gars yi jàpp ne kii dafa ñàkkub yar amul benn savoir vivre amul savoir faire xoolal ni muy def alors que loolu mooy sharia li nga def saa yi nga xam la toog fenn toog ak ay ab jigéen jóge di joxe loxo ba ak yow nuyoo ko gars nag saa yi da koo da nga ko manque de respect da koo rusloo non non kenn du ko def quoi. alors que ñoom ci seen bopp xoolal yaa subhaanallah ñoom ñoom bu ñu yeewu woon dañ naan ñoom ñoo deful lu dul noonu mais finalement ñi nga xam ne ñoom ñoo péché ñoo def lu dul noonu ñoom ñooy mujj wax ki def gi nga xam ne li mu def mooy noonu te ñoom a ñu naan ko yow waaye non non non ça ne se ah, mais après mais ñoom ñoo ñoom ñoom ñoom ñooy wax lu leen neex ñoom ñoo ñoom la mais nag foofu nag dafa am beneen problème bu tax gaa yi waxe noonu ndax yow li nga def ñoom dañuy gis ni nii lañu waroon a def ni nga def lañ waroon a def la fait que nag yow nga yow nga def ko te ñoom defuñu ko loolu da leen di iblis da leen naan non non non bu leen ko nangu ko waa ndax da leen di yow ndax al mu'minu mir'atul mu'min jullit bi mooy seetu mbokku julli way gëm yàllam yow bi mu la xoolee nga def ko la xam ne ah lii laa waroon a refléter te refléter moom mais bu doon ko muus la da naan ah wax dëgg yàlla ñun ñëpp nag waa ji de wax dëgg moom moo fi def yoon mais Iblis mooy dox après ak bakkanam ak li nga xamante ni mooy bakkan bi dee ci moom ah non non non nga bàyyi leen nee leen garaawul. bu dee loolu mooy rusloo mais graaw kon de tout le temps mu rusloo leen wala bu beneen yoo ngeen wax leen bu gaaw bala ñoo agsi ci man ngeen leen man bokkuma ci voilà te sax <laughs> yow boo xamee ne mbooloo yooyu looloo fa am ngay laaj leen biir boo ci manul dara bu fa bu toogateeg ñoom ci yooyu sax foo xam ne noonu lañ leen doy def kon loolu la ku yonent mi aleyhi salaatu salaam nekk sa modèle nan ngay réer am doo réer léegi nag gars yi dinañ la diaboliser dañoo sànku xam nga gars yi temps yi nga xam ne ci la euh, euh, ibaadu yi euh, ndax mooy réalité bi ñoo fi indi muuru waat ñoo ko fi indi waat ñoo ko fi be muuru jigéen ñoo ko fi indi waat kantaa ñeneen ñi moom lañ doon def tagalu la tudd loolu moom lislaam xamul ñoo tane nag borom boppu neen bi waaw li ngay gis ci cérémonie religieuse yi Sénégal suñu réew mi ñu ne kii doomu sëriñ bi la bu jigéen kii soxnaam la ñu toog seen oor yi feeñ seen baat yi seen maquillage yi fu ne loolu lépp a xaram looloo ma sa am ñu tagalu ut koo xam ne seen coiffeuse boo xam ne moo leen di defaral seen kaa seen seen musóor yi ñu toog di yëy seen si ngop faar seen bët yi waaw gaay di leen foto di leen nuyu di ziyaar xam nga loolu lépp affaire u caaxaan la ku mel noonu nan lañ koy ziyaare comme dañ ko war wax dëgg boo ko mënula wax mais nga bind ko bàyyi ko ab nopp wala yu mel na wala boo yooyu boo ko ci manul nga bañ faa toog nga dem sa yoon mooy ñun noonu lañ mas a xam ñoom ñoo fi indi muuru ñoo ko fi indiwaat ndax amoon na fi waxoon naa leen fan yee kan moo fi ñemee di soxna jaara radiyallahu anha waajuru sëñ bi radiyallahu kenn amul photo li ngay gis ñu naan moom la dañ koo dessiné moo ñeme sa fukki xel xalaat nga ñëw di ko dessiner def ko mu tagalu comme niñ ne kii sëtëm la mu toog ñeme nga def loolu ku ko def tey lañ lay rey yow ci sa boppam yow yow ci sa bopp sa inconscience ci boppam moo la dul may nga def loolu te en pour en dehors de ça da nga lii moom moo ko defee mooy rey nañ ma ci dëkk bi yow ci sa bopp xam nga lool kon mooy amoon na fa mais dafa mujj mel ni fii ma su ko fee am ba ñoom ñu indiwaat ko mais gis nga temps yooyu kale quatre-vingt-dix yi mais gars yi ay dof lañ leen jàppoon ak ku ak képp kuy kuy muur correctement façon diabolisation bu nekk ñu tudde leen ay ibandi lu ne ngay dégg ñu leen ko doon wax ay ñii seen muuraay yi ci ginnaaw muuraay yi ak caay-caay ci ne alors que kuy wax lool moom moo saay-saay ci boppam moom c'est le vrai saay-saay booy jàpp saay-saay jàpp ko moom moom di wax waaw jàpp ko moom moom mi nga xam ne ni suñu boroom ne me jigéen ñi nañ mel nii moo ko déranger ba gis ku ko mel mu koy xas kook bu dul saay-saay kan mooy saay-saay huwa saay-saay moom la léegi eh, ku mel noonu nag mooy dañ lay diaboliser booy kii dañ lay diaboliser mais yooyu moom dañ leen naan <laughs> ngalawal jàmm wax leen parce que loolu mooy yoon bi mooy yoonu lislaam mooy yoonu yonent yi aleyhim salaatu wassalaam ku fi mas indi dëgg xas nañ la ñenn ñi rey nañ leen ñenn ñi fexe nañ leen a poisonné empoisonné ñenn ñi buñ leen dóor nañ leen ñenn ñi siyee nañ leen kon nag yow bu dee gaay ci wax rek lañ tollu mais marhaban loolu moo dina a sedd nañ la xonjom seen yoon nawu ci yow defal en tout cas niwal ci sunna yooyu moom bu ci tardeel sa bopp bu ci tardeel sa bopp kon wa yahdina fala naxsha dalalan alayna wa rasuluna na dalilu mu ne falam nara mithlahu fi nnaasi hayyan wa laysa lahu min almawta adilu mu ne falam nara mithlahu fi nnaasi hayyan mu ne mais ku mel ni yonent bi aleyhi salaatu wasalaam masuñu koo gis ci nit ñi kuy dund kuy dund non amul kenn kuy noyyi ci kaw suuf koo xam ne mas ngaa gis ku mel ni yonent bi alayhi salaatu amul nga ne waaw ah, kon kay am nañu ko gën ñoo xam ne waaw waa ñuy dund moom garaawul xam nga gars yi moom nul n'est prophète chez lui ak ame euh, nul à son époque en général mooy sa jamono moom gars yi dañ lay xeex lu ne ñu def loo boo génnee àddina nag gars yi day mujj ni muy mel mais dañuy foog na yow nii ni mu mel léegi nga doon dunde alors que dunde woo noona xam nga ak exemple bu simple rek comme que ñun ko doon tudd sànq euh, Cheikhul Khadim radiyallahu anhu mais xam nga xam nga instant bii boo nekkee deux 2017 2 euh, décembre sa waaye 2017 fii nga toog hein nga yaakaar ne yow yow yow yow Touba nee la meloon ak ak mouridisme nii la meloon ah non ah jamais moom loolu loolu dund comme ni xalif yi di dunde nee ah jamais xamul ah. mais ci métti yu tar la ne woon résidence surveillée xam nga luy résidence surveillée hein résidence surveillée mooy yow campel nañ la fii sa kër bu fa génn on filtre ñiy dugg te loolu c'est tubaab bi <laughs> kenn du maanaam ah. au filtre ñiy dugg dañuy xam ñan ñoo fiy dugg ñan ñoo lay seet si te yow amoo droit t'es pas libre de sortir ou de qui tout le temps c'est ça résidence surveillée c'est ça yow t'es pas mooy libre ci say ci say dem ak ñëw moom loolu la dund de loolu la dund ex jàpp nañ exilé ñu ne déet aywa finalement résidence ñu yóbbuwaat gànnaar acca Gabon Gabon d'abord Ganaar fële après résidence surveillée mais léegi yow ba newoon la génn àdduna mais Diourbel résidence surveillée la newoon <laughs> si tubaab yi jàpp nañ ko canaliser fii nii bu ko defee c'est fini loolu la woon ah, xam nga léegi gars moo tax dangay foog nga affaire yi nii la mel ah jamais. saxaaba yi radiyallahu yi nga xamante ne ñoo gën a màgg ñépp li ñu daj nga fam ne l'islam tey ni mu simple ku nekk nekk fenn mën a julli am say jàkka noonu la melo loolu ñun xam nañ ci dara ñun ñu jàng siira Makka gee ñuy dem di aji wax naa la keroog que ñoom naa Hamza ñoom ñépp xamuñu aja ñoom aju ñoo xaj aj jamu xamoon moom Seydina Hamza mooy aju a la xamoon ñoom Seydina Jaafar ibn Abi Taalib ñoom ñëpp kenn aju ci te ñooñu ñoo suuxat ci lislaam toolu lislaam bi ñoo ko suuxat ak seen deret waaw tey nag bu lislaam kiiwee ku nekk mën toog heure bu la neex yow amal amal billet rek boo amee billet laaj visa walla am loo paase laaj visa dem umra ji heure bu la neexee aj gi jot bu la neexee nga dem mbir mi demewul woon noonu ah à jamais kon nga ne waaw kay comme faram nara mithlahu fi naasi hayyan on nul n'est après nag mu génnee àddina wala lool affaire day gën neex nag gaa yépp nga gis ñépp dañu bari topp la seen ginnaaw à titre posthume mu ne nag falam nara mithlahu fi naasi ma ne man Abu Sufyan ku mel ni yonent bi alayhi salaam kenn mësu koo gis waaye nga naan comme naa kon kon kon ñi weesu ñoom yonent yi weesoon mu ne déedéet wa min al abilu ñi génn àddina tamit maam aadama ba kii ba ba ci ba ci tay jii may wax man abu sufyan aleyhimu salaatu wassalaam ba tay jii nii gisoo ci ñi faatu koo xamante ne nii moroomam la wala dend na ko ku mel ni moom amul muhammadun misaaluhu lam yàtti fii ma mada wa abadan laa yàtti ci lam yabdu loolu sëñ bi doon wax mooy pare kii bii lay niru mook lii ñoo niru mu ne muhammadun seydna muhammad radiyallahu alayhi salaatu wassalaam misaaluhu misaalam ku mel ni moom lam yàtti masula jaar ci kaw suuf masula jaar ci moo xam ci asamaan ak mooy fu fu fu mbindeef mën a nekk masula am ku mel ni moom fii ma ci li weesu wa abadan te mukk laa yàtti ku mel ni moom dootu fi am waaw yow xalaatal nag ñu ne la ku mel noonu moom la moom la ñuy ñàkk moom la ñu ñàkk ñun ñii wax ñi juddoogul tey nekk ci xeetam moom la ñu ñàkk mais ban musiba moo gën a rëy lu dul boobu koo xam ne ba nga ko ñàkkee surtout ñi gën mais ñun ah, ci côté procuration lañu lañu lañu dale mais saxaaba yi radiyallahu anhu ñi ko doon gis di dem mu leen di jàngal di leen ceete di leen xamal ñooñu ñu jekki ñu ne leen nag loolu nag moo tax Seydina Anas ne ba mu dugg see Medina jour ba mu gàddaay see Medina yépp leer bés ba mu génn àddina dafa lëndam allahu akbar allahu akbar radiyallahu ta'ala anhu Seydina Anas mooy affaire loolu la mooy ñooñ ñoom ñoo gën a bi ci ñoom la gën metti moo tax moo tax presque keroog kenn teniiru la ba xabaar ba amee lu dul sabbatallaahu ñaari nit seydina siddiq allahu akbar ak ala seydina al ibn abdil muttalib ku dul ñaar ñii am na lu la dal keroog bala xabaar ba dikkalee ndax il fallait am ñoo xamante ni buur yàlla da leen dëgëral ñu mën a dëfal ñi ci des ndax bu ñépp meloon noonu ah mbir yi day compliqué buur yàlla dëgëral Seydina Siddiq ak Seydina Abbas radiyallahu ñu commencé di indiwaat nit ñi moo Abu Sufyaan li mu wax nii la de falam nara mithlahu fi nnaasi hayyan wa laysa lahu min al-mawta ma ne gisuñu ku mel ni moom mukk masuñu koo gis ci kuy dund ñi ñuy dund ñi génn àddina yi moroomam gisoo fa moroomam waaw koo xam nañ naan kii moom ñoom waaw kii moom ñoom ñoo yem déedéet amul léegi nag muy tudd nag ndeysaan doom ji euh, muy doomu bokkam tamit ndax doo bàyyi ci moom muy sayyidatu Fatima mi nga xam ne tamit kenn ginu koo ñàkk keroog waaw akbar az-Zahra radiyallahu ta'ala anha mu ne ko moom bàyyam ndax bàyyi bàyyi texalu ci moom moo yeneenti mooy seen bàyyi ñoo bokk ay cousin mooy Seydina Abu Sufyan ibn al bàyyi la ci Seydina Sayyidatu Fatima moo tax mu ne ko afaatimu in jaziti fa daaka udurun wa in lam tajzaci fa huwa sabilu mu ne ko afaatimu mooy way wee tax mu wax afaatimu waxul afaatimatu ndax way wi day yàqu loru way wee tax mu ne afaatimu in jaziti in jaziti fa daaka udurun wa in lam tajzaci fa huwa sabilu mu ne afaatimu yow sayyidatu Faatima yaay waay ginnaaw bi ma waxee lii yépp man Abu Sufyaan ibn al-Haaris ibn Abdil Muttalib radiyallahu anhu maa ngi lay woo id jazi'ti boo saalitee boo boo boo mooy lii dal nit bu amee xabaar bu toll nii ki nga xam ne moom moo moo ko gënal boppam génn àddina nga nekk vraiment ci turbulence nga nga nga nga saalit ba yenn yoo xamante ne nii bu la lool dal loon doonoo koon wax wala doonoo koon def mu ne ko boo boo boo saalitéede boo defee lool def fa zaaka udrun waay waay li la dal muy sa baay bii génn àddina alayhi salaatu wassalaam loolu ngànt la loolu ngànt la loolu de ngànt la wa in lam tajza'i waaye boo ko deful nag nga delloo lépp ci buur yàlla waaw diñ te noonu la def sayyidatu Fatima foofu huwa sabilu lool de mooy yoon wi nga xam ne moom la la jàngal sa te moom lañu jàngalit mooy nu musiba rëy rëy rëy mooy nga muñ kàntaa ñàkk muñ moom ndax jasia mooy ñàkk muñ koo xamante ne nii moom musiba da koy day dal moom du ko muñ di yuuxoo bi mbéj boppam ak mu ne même yooyu sax boo ko defoon lii ngànt la ci ndax musiba gu toll nii moom masula dal mbindeef kon nag loolu de boo ko defee ngànt la wa in lam tajza'i waaye bu dee ne dangaa saalitoo nag da nga muñ fa huwa sabilu loolu mooy yoon wi nga xam ne moom lañu alxuraan wax moom lañu sa baay jàngal alayhi salaatu wassalaam mu ne ko kon fa'udi bil azaa'i fa inna fiihi thawaaba allahi wal fadlul mu ne fa'udi dellul bil azaa'i jëlal muñ nga dellu ci muñ dellul néegu muñ dugg fa defal muñ nga dugg fa yow sayyidatu Fatima ci musiba gi bu metti gi dal di lay dal ndax fa inna fiihi nekk na ci muñ thawaabullahi thawaabullahi yoolu buur yàlla bu màgg gi wal fadlu ak ngëneel aljazilu bu màgg gi ci muñ la nekk wa bashir as-sabirin alladhina idha asabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñooñu la buur yàlla ne ci ñooñu la nekk salawaatun min rabbihim wa rahma te ñooñu lay gindi allahu akbar moo tax mu ne ko kon nag dellul ci néegu muñ nga dugg fa nga muñ fa inna fiihi ndax nekk na ci muñ sawaabullahi payub yàlla wal fadlu ak ngëneel al jazilu ku la dàq muñ moo la gën moo la gën yow lu la dal nga protester ay waaye bu dul woon nii ay bu ma defoon lii di lool te loolu yonent mi alayhi salaatu salaam dane woon bu fi kenn wax yooyu xadiis bu ne sax imaam muslim déedéet bu la lenn dal nga naan law law law kaana kadaa de la maa law fa'altu kadaa wala maa kaana kadaa déedéet bu la dara dal nga naan bu doon lii de ah, ay waay man de bu ma defoon lii du ma dal y'a une seconde y'a deux minutes bu ma jaaroon fay lii du ma dal mu ne déedéet waaye li ngay wax mooy nag naan qadarallahu wa ma sha'a fa'al waaw bu yàlla dogal na def naa li ma war a def mooy nag nga def li nga war a def waxuñu la nga toog nekk laxiste nekk koo xamante ne ab ab fataliste la ab Jacques le fataliste toog doo def dara naan après lu dal nga naan lii la yàlla non loolu lañ da def waaw boo defee rek li nga war a def lu yow loo suwetewul dal la bu fi nekk naan bu ma defoon lii diw la diw mii ba mu kiiwee xam naa moom la moo ma yàqal déedéet neel qadarallahu def na li nga war a def buur yàlla nag moo dogal ginnaaw jëf yépp moom mooy dogal moom mooy moom mooy moom mooy dogal wama sha'a ko soob la neex ko képp moom buur yàlla faal moom lay def kenn du ko forcer waaw qadara allahu wa ma sha'a fa'al te lu ko neex képp lay def ndax law day ubbi day jëfu seytaane ci yow day may seytaane ci yow mu accéder ci yow kon mu ne ko fa'udi bil asa'i fa inna fihi thawabu allahi wal fadlul jazilu waquuli fi abiki wala tamalli wa hal yajzi bi fadli abiki qiilu mu ne fi abika ci fi abiki ci sa baay yow sayyidatu Fatima wala tamalli tabul tayyi bul yokkat wa hal ci sa baay du jeex waay waay ndax ndax dina eh, eh, eh, wa hal yajzi bi fadli abika qiilu ndax ndax doy na te ngëneelu baay ay wax rek dina ci doy loolu manu koo fay ay waxi kese sa ngëneelu baay kenn manu koo dëkk gon manu koo dëkk décrire man da ne kenn làmmeñ yi dañoo dañoo dañoo lottu ci wax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy kam xel yi lottu nañu dañ koo laalul sax mooy ne c'est que capacité xel ci boppam doomu aadama moo manula àgg mooy dafa am limite xam nga xam nga loo xamante ne mu ngi mel ni oto boo xam ne dañ ne oto bi moom maximum deux cents kilomètres la mën a daw mooy kooku kooku mënoo ko teg ci kii circuit formule 1 loolu man da ne boo ko fa tegee ñee seen premier raw na ko mooy ne oto boo xam ne sa r ab R4 nga ne ko dawal dawal dawal quatre cent kilomètres heure mooy xam nga ne loolu mooy xelum doomu aadama nag ak yonent mi alayhi salaatu salaam la xaw a mel mooy xaaju ñoo a mooy ne dañoo dañoo lottu incapable ci xam mooy kan ak tamit mën a décrire moom alayhi salaatu wassalaam moo mooy kan na ko fa qabru abiki sayyidu kulli qabrin wa fiihi sayyidu nnaasi rasuulu mu ne fa xabru abiki sa xabrooy baay sa xabru baay bi yow sayyidatu Fatima moom alayhi salaatu wassalaam sayyidu kulli xabri mooy sangu bépp bàmmeel sa tombo bi ñu denc sa baay mooy sangu tombo yi masa exister ci kaw suuf ak yi exister moo tax mooy fi nga xamante ne moo ëpp lu ñu koy ziyaar ci kaw suuf allahu akbar ta mooy xabru bi nga xam ne waxuma la minute waxuma la heure waxuma la minute waxuma la seconde bu ne ci kaw suuf am na ay nuyoo yuy tukkee fu nekk ci kaw suuf ak di jullee ko sëlmal ci moom te nee na ku ma nuyu ku ma ku ma ku julli ci man ku ma nuyu suma borom damay di ma di dafa tàggat ay malaaka yoo xam ne ñoo may jottali lu ne jàm boobu ne ma fulaan ibnu fulaan ne ma diw doomi diw mu ngi lay nuyu ma fay ko Allahu moo tax mën na ko fa xabru abiki sa xabru baay bi fi ñu ko denc sayyidu kulli xabri mooy sangu bépp xabru wa fii te ci xabru boobu sayyidu naasi ki nga xam ne mooy sangu nit ñi fa la ne mooy tam ar rasulu mooy xoolal fi ko daanale <laughs> mooy mooy le message waaw laqad ja'akum rasulun min anfusikum aw min anfasikum laqad ja'akum dikkal na leen rasulun ak yonent boo xam ne alayhi salaatu wassalaam min anfusikum ci yéen la bokk wala min anfasikum ci ñi gën a pur ci yéen la bokk la jóge waaw haashimi la waaw nga xam ne bi muy toxu di jaar ci ci ci ci ndiggu maamam yi fi gina sell gina sell la topp ba ci alxaliil seydina ibrahim aleyhi salaatu wassalaam moo tax mu ne ko xabru boobu wa fii fa la ne sayyidu naas yi sangu nit ñi mboolem seet waaw doomi aadama yépp parmi ñoom seen maam sayyidatu sayyidna adam alayhi salatu wassalam ñoom ñépp yaay seen sang te kooku mooy kan ci ne ci xabru bi mooy ar yaa Fatima mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon loolu la imaam ibn Isxaaq ne moom la sayyidna Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdil Muttalib radiyallahu daal di woon way bi ko xabaaru génnuk àddina yonent bi alayhi salaatu wassalaam dikkale voilà nuñ koon def bii paase foogoon naa ne sax parce que tey je leneen lañ doon waajal mooy def tarjama Seydina Abdullah ibn Abi Umayya comme niñ ko digge woon mais walillahi alhamdu wal minna dañ naa nit lii la buur yàlla bëgg nii la doxe qadarallahu buur yàlla dogal na wa ma lu ko neex képp mooy am moom lay natt moom lay teg kon nag xam naa foofu la ñu yem ci waxu yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu wax ñuy wax ndax lii it lu te tax lii ñu dal lii nii lu baax la voilà lu baax la mooy lépp nekk ci siirab bi ci dundam bi moom alayhi salaatu wassalaam ci jotaay bii di ñëw nag kon ndax lii mënoon dugg ci tarjamaam moom Seydina Abu Sufyaan